ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenentaan bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di leen baal xaq di ñaan boroom subhaanahu wa ta'ala boo leen ñu ngi yemoon ci eh, ñu ngi ci al kunuzul ashara ci al kanzul saani eh, ci eh, maratibul wujud fii nga xamante ne ñu ngi waroon a tàmbale fi al imam Salahuddin Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani di waxe eh, naan eh, al ahadiyatu hiya martabatu mihlal jami' an-nisabi wal asma'i was sifat fi martabatin wahida fala tatamayyazu nisbatan min nisba wala sifatin min sifa wa dhalika eh, ka mithli buhayra yusabbu fiha ma'u jadawil mukhtalifa fama dama al ma'u fi jadwalihi lam yasil al buhayra ba'dahu fa innahu yatamayyazu an ma'in min jadwalin akhar idha ma subba al-ma'u kulluhu fi al-buhayra fala yatamayyazu ma'u jadwalin min ma'i jadwalin akhar wa hadhihi hiya al-ahadiyya qul huwa allahu ahad eh, loolu eh, mais fi nga xamante ne kon ci suñ jotaay bi weesu li ngi liñ ci gisoon mooy eh, dañoo duggoon tàmbali woon ci maratibul wujudi Euh, ginnaaw martabatu zaatul muqaddasa léegi ñu gis martabatul uluhiyya ñu gisoon ne mbindeef yëpp dañoo nekkoon ñoom ñëpp ci ñàkkuk ñàkk ginnaaw muy adamul adam ñu jóge fa ñëw ci al adam muy ak ñàkk ñu jóge ci adam ñëw ci al wujud muy ak am ñu gis ne ñetti martaba yi dañoo am fa borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam loolu mooy bu ñu xoolee mbiir mi ci wàllu borom subhaanahu wa ta'ala donte euh, martaba bi nga xam ne mooy martabatul adam mooy ak ñàkk wa adamul adam ak ñàkk ñàkk loolu du loo xamante ne lu am la fi ñun maanaam mindee fi buñ ko xoolee ci ñun euh, loolu nag mooy kemu euh, magasin boobu nga xamante ne moom la ñu waxoon ci jotaay yee weesu ci jotaay bi weesu tamit jotoon nañ ko tuddaat gisoon nañ ni buur yàlla subhaanahu wa ta'ala bindul lu dul lu tukkee ci ak am maanaam maa xalaqa illaa an wujudin maanaam euh, moom borom subhaanahu wa ta'ala bu bindte euh, jëlewul mbir yi ci ñàkk moo tax gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu borom subhaanahu wa ne dafa am ak jàmmarloo ak jokkalante kàddu bu muy def ak lépp loo xamante ne nar na koo amal euh, wala bëgg na koo amal mooy comme fi boroom subhaanahu wa ta'ala di wax ne innama qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun euh, lenn amul lu ne suñu waxu mbir bu fekkente ne namm nañ ko ñeel mbir bu ñu wax fekkee namm nañ ko dañ koy wax ne ko nekkal mu daal di Euh, kon euh, wala boog innama amruhu idha arada shay'an fa innama yaqulu lahu kun fayakun mbirum nekkul lu dul moom boroom subhaanahu wa ta'ala su nammee mbir dafa koy wax rek nekkal mu nekk ak badi'u samawati wal ardi idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun moom mooy ki fent asamaan si ak suuf su fekkente ne dafa dogal mbir daf ko maanaam atte ci ne lii am maanaam bu boobaa daf koy wax nekkal mu kon euh, loolu moom mooy euh, li nga xamante ne euh, gisoon nañ ko wàllu googu nag ci suñ bi weesu lii ñu jot wax ni yaataloon nañ ko leeraloon nañu li nga xamante ne moom mooy martabatul ak martabatul wahidiya ak martabatul uluhiyya ñett yi nañ leen ci suñu bi wees kon gisoon nañ fi mu ne wa martabatul uluhiyya martaba bi nga xam ne mooy uluhiyya ko jóg boroom subhaanahu wa ta'ala nekk gi mu nekk yelloo gi yelloo ñu jaamu ko moom donc am na volet buñ ci gisoon bien sûr ci jotaay yële weesu ca njàlbeen bi ñuy wax ci martabatul bi ñuy lim maraati bi bi ñuy wax martabatul uluhiyya am na volet bi nga xamante ne moom lañ ci doon wax maanaam le fait que yàlla ci boppam am na moom la ñu a jaamu ak le fait que martaba boobu mooy bi boroom subhaanahu wa ta'aala li mu soxla ci ñun mooy euh, ñu jaamu ko tey soxlawul maanaam euh, relation bi ñu war a am loolu la et cetera loolu leeraloon nañ ko ci suñu euh, buntu bi li nga xam ne moom mooy côté bi gën a làqatu moom la ñu waxoon ci suñu jotaay bi weesu du ñàkk ñu am luñ ci leeralaat euh, ci suñu jotaay bi nii ngir euh, soxla giñ ko soxla euh, pour leeral yeneen yi nga xamante ne ñoom ñooy kon mooy al ahadiyya mooy nekk càppaaculig borom subhaanahu wa taala waaye du ci gépp anam xaysullaaha foofu fa nga xam ne buur yàlla daf dafa ne ci jamono ja nga xam ne ci ci anam gi nga xam ne plutôt ci anam gi nga xamante ne buur yàlla subhaanahu wa ta'ala dafa nekk wala shay'a ma'ahu te dara nekk ak moom kon borom subhaanahu wa ta'ala naka jekk daf fi masale amul asamaan amul suuf amul arash amul kursi amul ajjana amul safara amul bërëb amul jamono borom subhaanahu wa ta'ala ne te na mu mbindeef yi amuñu jeexital ci moom maanaam amuñu ay conséquences ak ay effets ci moom moo tax boroom subhaanahu dafa nekk te fekk jamono ak bërëb amul te noonu la nekke te naka jekk noonu la mës nekke bu ñuy wax ci wàllu rahmaaniya gi incha allah dinañ gën a taxawaat tuuti ci wàllu googu ngir am mbir yu ñu leeral ci ar-rahmaanu ala arshi istawa euh, li nga moom mooy al ahadiyya càppaatulik borom subhaanahu wa nekk kenn loolu gisoon nañ ni mook al wahidiyya duñ benn ndax wahidiyya askane la mooy ne borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam déjà ahadiyya ak uluhiyya mooy ne borom bi subhaanahu wa dafay feeñu boppam te boppam kese lay feeñu foo xamante ne tur nekku fa melo askanale dara ak leneen nekku ci keneen ak leneen ak keneenin ak neneenin nekkul lenn amul nekk-nekkam rek moo am borom subhaanahu wa di feeñu boppam ci buntu boobu moo tax martaba boobu képp kuñ ci feeñu itam xaqiqatan faw nga seey ci borom subhaanahu wa taala ci anam goo xamante ne nekkatoo yow maanaam borom subhaanahu rek kay te kon bu boobaa borom bi boppam rek la feeñu maanaam euh, loolu mooy euh, martaba boobu euh, waaye li aju ci moom la nga xam ne moom lenn rek la maanaam kenn la di lenn amul loo mën a différencier entre nangam ak nangam maanaam et cetera loolu mooy ahadiyya gi waahidiyya gi gisoon nañ ne moom nisba la maanaam lu ñu askanale la mais waaxidiya borom subhaanahu wa bu nekkee maanaam lu fait que mu nekk kenn ah maanaam muy benn maanaam le mu nekk benn maanaam loolu mooy tur yeeg melo yeeg yëpp maanaam li ñuy bëri bëri ak li ñuy safaanoonte yëpp dañoo nekk benn ci anam goo xamante ne euh, tur yi nga xamante ne dañoo am ak xeetu ar-rafi'u ki yëkkati waate muy jëmmi al-xaafidu ki wàcce waate ki nga xamante ne euh, moom mooy euh, euh, ki nga xamante ne moom mooy al-mun'im ki xéewalaate moom mooy al-muntaqim ki mbugalaate ki nga xamante ne moom mooy al al-mu'ti maanaam mooy ki nga xam ne moom mooy joxe maanaam muy jëmmi ki nga xamante ne tamit moom mooy xane maanaam moom mooy mooy xane euh, ki nga xamante ne moom mooy jariñe muy jëmmi ki nga xam ne moom mooy lore mooy a al al nafi'u ah, ak ad-darr et nga xamante ne tur yi li ñuy bëri bëri bëri ak melo maanaam euh, dañoo daje ci di feeñuwaayu benn ba pare benn bu ci nekk nekk moroomam maanaam benn bu ci nekk nekk moroomam kon ci biir loolu euh, ahadiyya ak wahidiyya wuute nañ maanaam ci kaw loolu kon borom subhaanahu wa benn la maanaam benn nekk-nekk la du ñaar du ñett nekk-nekk la du ñaar du ñett te du ay composantes yu wuute voilà ci biir loolu euh, euh, malgré que nag feeñ waayu tur yi ak melo yi ñi fi mais dañoo nekk ci loo xamante ne dañoo dañoo nekk rek benn kese Euh, kon fekke fekkente ne nag benn ni borom subhaanahu wa benn la ci ku mel ni moom maanaam ci moom benn la amul ku mel ni moom keneen loolu moo tax mu ne al-waahidiyatu nisba aw askanante la yaakaar naa tax fii lañ ndax lan fa taqulu da ngay wax waahidun benn wasnaani ak ñaar voilà loolu bokk na ci li wuutale waahid ak ahad waahid maanaam ahad amul euh, maanaam mooy kenn amul euh, euh, li nga xamante ne moom lañ mën a wax ne par exemple euh, mooy mooy mooy unique unique voilà mënoo wax maanaam bokkut ak bi nga fee nga xamante ne dañ naan un deux trois quatre maanaam mooy bu ñu xoolee lépp bii mooy benn bi benn la loolu mooy waaxidiya mooy le fait que borom subhaanahu wa ta'ala maanaam nekk lu ñu tuddee tout en un moo loolu moom mooy waaxidiya mooy tur yàlla yeeg melo yeeg feeñu waayam yeeg tajalli yaatam yi mooy feeñu waay ak xeet yëpp yëpp nekk benn loolu mooy waaxid yi alors que ahad maanaam mooy lenn la kenn la koo xamante ne voilà moom kenn la voilà kenn kese la voilà loolu kon mooy loolu différence la mais am na yeneen i wuute yu am ci diggante waaxid ak ahad ci euh, ne serait-ce que ci làkk bi par exemple tey euh, da ngay gis euh, bu ma Euh, euh, lam yëpp bi mu ne comme wala lam yëppul lahu kufuwan ahad moom amul benn dend amul benn nawle wala boog mu ne fala tad'u ma'a allahi ahada bu leen woo di jaamu di booleeg yàlla kenn maanaam da ngay gis ne boobaa dafa dàq carrément alors que bu fekkonte ne daf ne mais wala tad'u ma'a allahi wahidan loolu wax jooju du dëgër du jub bu leen mooy mooy benn bu leen euh, jaamu di ànd ak borom subhaanahu wa ta'aala benn gis ci négation ahad dafa fort contrairement ak waahid euh, naka noonu euh, waahid dafay am par exemple genre da ngay mën a wax waahid mën a waahida benn bu góor ak benn bu jigéen alors que ahad loolu amu ci maanaam ahad rek ngay wax maanaam voilà te ahad day day day day boo ko boo ko boo ko négation maanaam day mel ni day nul nul moo rien du tout voilà comme liñ ko gisee ci aaya bi sànq bul jaamu yàlla ak voilà alors que fii euh, alors que euh, bu dee euh, waaxit maanaam boo defee négation yé leneen mën na caa mën na caa juddoo kon waaxit ak axat foofu la ñu wutee ci wàllu boobu mais bu xaqaa'iq euh, yi am na feneen foo xamante ne wuute am na mooy ne waaxit xaqiqatan ahad la boo xamante ne euh, waaw bi daf ci yokk ci kanam mooy lan waawul waaw bi mooy waawul wujuudi mooy waawu existence c'est-à-dire que existence tur ak melo yi parce que borom subhaanahu wa ta'aala moom Allahu huwal wujuud moom ci bopp mooy existence kon moom mooy existence bi dans l'absoluité parce que moom rek mooy al waajibul wujudi li zaatihi moom rek mooy ki war ak amam war ki jëmmi boppam maanaam ngir jëmmi boppam leneen lu am dafa am lu tax wala ku tax nga am mais borom subhaanahu wa ta'aala amul ku tax mu am te amul lu tax mu am voilà kon nga gis feeñuwaayu nekk-nekk googu euh, nga xam te day dellu kon ci mbooleem tour turam yi ak meloom yi ginnaaw bi ñu gisee ci jotaay bi weesu ne azat maanaam nekk-nekk même bu dee duñ ko daj duñ ko gis duñ ko làmb mais faaw day du du du du du faaw day lëkkaloo ak lan ay tur ak i day day lëkkaloo ak ay melo ay melo day lëkkaloo moom moo tax sifaat borom subhaanahu wa ta'aala nekk nekk bi maanaam loolu moom moo tax waa ahlu sunna di wax ne Euh, radiyallahu anhum mais nekkul ci moom ci jëmmi boppam mooy nekk-nekk boroom subhaanahu wa ta'ala mooy turam yeeg melo yi du ñoom ñooy nekk-nekk boroom subhaanahu wa waaye tàqalikowul ak nekkuñu leneen lu dul nekk-nekkam parce que mel parce que nekk-nekk essence fokk day ànd ak loolu euh, mais duñ ko gis te tur te tamit kenn du ko ak tur kenn du leen gis lañ askanale maanaam ah, bu dee melo euh, liñ liñ mën a gis moom mooy ay jeexitali melo la ñuy gis comme ni nga xamante ne waxoon nañ ko taxawoon nañ ci tuuti ci suñ jotaay bi weesu léegi kon amal ahadiya kon mu ne al ahadiya kon ndaal al ahadiya foo loolu lañ ci gisoon mooy eh, eh, boroom subhaanahu wa ta'aala nekk di mu nekk kenn kooku fa hiya loolu martabatu martabay ismihlaalu mooy feeyu jami an nisabi mboolem askanonte yi la wala asma ak turi wa sifaati ak melo yi fii martabatin ci benn martabatin waaxida ci benn martaba kese ci benn martaba bu ñu gis ne ahad mooy kenn waaxid mooy benn euh, kon fala tatamayyazu du ràññeeku nisbatun askanonte min nisbati ci beneen askanonte wala sifatin bu caageen melo min sifatin ci ci maanaam beneen melo maanaam duñu duñu wuute duñu wut duñu duñu duñu ràññee ko noonu duñu alors que ci a ci waaxidiyya dinañ distingué wu que bu ñuy distingué wu tamit maanaam ci ci ci biir lay distingué woo mais pas ci biti maanaam pas ci biti loolu moom moo leen wutale loolu mu ne loolu ka masali mu ngi mel ni kémuk eh, bu xayra ak déeg ak déeg mooy mooy fuufu ndox ba di taa ndox mu xaw a bari tuuti taa maanaam euh, lac lac wala lac wala rivière bon lac plutôt mooy bu xayra boo xam ne yu fabbu dañoo sotti fii haa ci moom maa u ndoxu jadaawi la maanaam ay pot ay siwu muxtalifa yu wuute fa maa daana fiig al maa u ndox fii jadwal yi mi ngi ci pot biñ ko def siwu biñ ko pot biñ ko def lam yasil du du yegg te yeggagul al buhayrata ci géej gi ci dex ci déeg gi boog ba'du ba tey yeggagu fa fa innahu naka moom ndox moomu nekk ci pot bi yatamayyazu dana ràññee ko an ma'in ci ndoxu min jaddo walin ci bu nekk ci pot axar beneen maanaam bu fekkente ne wala siwo dañ wax ay comme ay siwo yoo xamante ne dañ koy jël ay paan di sotti ngir déeg bi fees parce que euh, lakki bu artificiel par exemple nga xamante ne da ngay dem di ci duy di jël ay siwo ay ay ay ay pot ay ay ay paan ay mbana et di sotti muy récipient buñ ko mën a def loolu muy ndab le rek bu fekkente ne ndab boo ko ci defee euh, nga jël feek ndox mi mi ngi ci benn bu ci nekk mi ngi ci ndabam kooku ñu maanaam bu boobaa euh, euh, dina mën a ràññeeku maanaam dinañ xam ne ndox mi bokkut ak ndox mi bokkut ak ndox male bokkut ak ndox male amma daal nag iza usiba bu ñu sottee alma u ndox bi kulluhu lépp fil buhayra ci dég gi falaa yatamayyazu dootul ràññeekooti maa u ndox maa u jadwalin ndoxum ndab min ma u jadwalin ci ndoxum ndab axar beneen loolu dootul ràññeekooti maanaam bu boobaa ndox yi dañuy jaxasoo lépp nekk benn wa hadhihi lii nag yel ahadiya moom mooy ak al ahadiya maanaam ahadiya kon mooy ne bu ñu xoolee tur borom subhaanahu wa ta'aala ak ay meloom ak ay sifaatam maanaam mooy mooy sifaat ak yeneen yi nga xamante ne mooy xeet tajalliyaat yeeg yëpp maanaam lépp day daal di nekk kese amul luy ràññeeku par rapport ak li ci des xataa ba ci tajalli bi Eh, ahadiya tajalli zaati la moo tax ñu naan ko al ama as-saani moo tax ñu ko koy wax ama as-saani mooy fi nga xamante ne eh, ama la mooy faru gi nébulosité bi présence de l'effacement total hmm, boobu nga xamante ne mooy la nébulosité bi nga xamante ne moom moo am ci borom subhaanahu wa ta'ala moo tax borom subhaanahu wa ta'ala nag di wax ne qul huwa allahu ahad kon ci sourate Ikhlas mooy aaya bu njëkk bi mooy qul waxal ne huwa moom allah yàlla ahadun kenn rek la maanaam moom kenn la kon eh, di lenn maanaam kenn la di lenn alors que eh, bu dee waaxit kon da ngay gis mën na ciy dugal leneen maanaam kon da ngay gis ne eh, ahadiyatu zaati mooy nekk-nekk gi loolu la ñuy wax parce que tur yi ak melo yi faaw ñu lëkkaloo ak nekk-nekk gi alors que bu ñu nekk demee nag ba tur yeeg melo yi nag di feeñ loolu mooy waxi waaxidiya maanaam tur yeeg melo yi di feeñ mooy di waaxidiya waaye bi ñuy feeñ ci biir borom bi la ñuy feeñ ba tey subhaanahu wa ta'ala maanaam ci biir euh, intérieur lay feeñ ci intériorité yi bi lay feeñ mais du feeñ ci extériorité bi loolu bokkul ba tey feeñu waayu tur yi ak melo yi ci extérieur bi dañuy tàqali ko feeñu waayu tur yi ak melo yi ci intériorité bi bennoo moo tax bu boobaa ñu nekk benn waaye euh, yooyu nag bu ñu comme dañoo cee takk bu ñu demee mu nga xamante ne bu ñu duggee ci biir ba nga xamante ne dañoo jaxasoo carrément amul lenn lu distingué wu ak leneen y compris ci intériorité bi loolu mooy ahadiya loolu mooy ahadiya waxoon nañ nag ne diggante ahadiya ak wahidiya am na benn euh, géej gu fa nekk ngir lëkkale leen ñoom ñaar moom la ñuy wax al wahdatul mutlaqa mooy ak bennoo ak benno guñu joyal mooy ak bennoo ak waxdatu dégg nga bennoo ak mutlaqa buñu joyal maanaam euh, te moom mooy euh, xadara boobu mooy martabata aw adduna mooy maqaama aw adduna nga xamante ne moom moo tax feeñu waayu euh, ah, ah ah ahmad ahadiya gi maanaam di reflété wu ci ahmadiya gi ci benn wàll et que muhammadiya gi di reflété wu ci waahidiya gi ci geneen wàll maanaam nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekk en même temps Ahmad moo tax Seydina Isa alayhi salaatu a wassalaam ci bi mu nekkee noonu ci xëy mu tuddee ko Ahmad ne euh, ismuhu Ahmad ah, waaye mu nekk tamit ba tey Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xam ne bi mu nekkee xaqat ci Ahmadiyya gi kooku nekkutoon ku mën a nekk cosaanu mbindeef yi parce que lan amul woon feeñ waaye tur yi ak melo yi mais bi mu nekkee ci Wahidiyya gi maanaam ci côté Wahidiyya bi Muhammadiyya gi ci la mën a nekkee nag co maanaam cosaanu mbindee fi maanaam tur tuuru yàlla yi ak melo yëpp dañoo feeñee ci moom loolu lépp nag mu nekk benn secret bu rëy rëy boo xamante ne digganteem la moom borom subhaanahu wa taala ak yenentaam bi nga xam ne sallallahu alayhi wasallam mooy soppeem bi soppe googu nag nga xam ne intimité googu ñu am moo tax moom mooy xabibullah loolu moom moo tax sallallahu alayhi wasallam maanaam xabib soppe moom euh, mooy mooy mooy mooy mooy martabam xabibullah moom mooy martabam loolu moom moo tax bi mu doon wax saxaaba yi radiyallahu anhum comme xadis bi ni mu nekkee ci sunan imam at-Tirmidhi euh, rahimahullah bi mu doon wax naan xanaa doyu leen ne euh, maanaam yent yent yàlla Musa alayhi salaam moom mooy kal kalim kalimullah ki mooy ki doon yent yàlla Ibrahima alayhi salaam moom mooy xalilullah maanaam yooyu bi wax loolu bi mu yegsee ci boppam moom sallallahu alayhi wasallam daf ne man man maay man maay soppe yàlla bi te loolu noonu euh, wax jooju mu wax euh, day day am valeur day jël valeur boobu te di gis ne lii ñu wax ni maanaam li ñu leeral ni di di nga ci gisee kon maanaam ne euh, lu tax mu mën a taxawee taxawaayu Habibullah waaye tam moom mooy Abdullahi parce que moom rek moo nekkoon di jaamu boroomam subhaanahu wa ta'aala foofu loolu tax Alxuraan dina wax Abdullahi comme fi mu naan fa innahu lamma qaama Abdullahi foofu Abdullahi la jëfandikoo mais lu ci ëpp abduhu lay wax ala abdihi abdahu et cetera parce que lan parce abdu boobu abdu la haa bi la haa mooy li nga xam ne dafa hermétique dafa tëju gis hermétique da ngay gis as sax la tàmbale maanaam haa nga xam ne dafa tëju ah di dellu ci maanaam ba pare tëju boo xamante ne dafa am en fait benn comme comme loolu fees la loo xamante ne dara xaju ci dara mënu ci dugg dara mënu ci génn Ah tëju googu maanaam mooy secret yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ni mu nekk nga xam ne intimité boobu amul lu xet seen diggante amul lenn loo xamante ne lu euh, lu maanaam lu lu lu lu leen lu lu lu mën a lu lu leen mën a leeral la te loolu moom moo borom subhaanahu wa ta'ala maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam borom subhaanahu wa ta'ala euh, daa di euh, nekk ki nga xamante ne. moom ci boppam day day dafa tudd alxaq comme ni nga xam ne noonu ko gisee ndax buur yàlla subhaanahu wa ta'aala mooy alxaq euh, dinañ ci gën a ñëw ci leeral insha allahu taala ci euh, tur yi maanaam yi nga xamante ne nan lañ nan lañu nan lañu wuute ci wàllu boobu mooy turu borom subhaanahu wa taala am na chapitre bi tegu ci chapitre bi ci wàllu tur yi lay wax turu yàlla yi euh, ak meloom yeeg feeñuwaay bi incha allah Euh, dinañ gën a yaatal lool foofu mais du dina am yuñ junj ci suñu jotaay yi nga xamante ne moom lañ ne ci suñu euh, bunt bi nga xamante ne moom lañu ne euh, kon wa martabatul uluhiyya bi ñuy wax nga xam ne mooy yelloo gi boroom subhanahu wa ta'ala yelloo ñu jaamu ko moom dong te ba tax mu tudd Allah mooy martaba boobu xam nga waxoon nañu li ci aju Euh, du ñu bëgg di répéter waat parce que sinon day jël temps ba pare day ñu kii mais ku ko doon suivre ku nekk kuy suivre ku nekk dina gis euh, leeral yi maanaam benn par benn ba keroog ñu yegg si maanaam moom laxaa daf koo ñeel wajhun ak wàll ila zaati jëm ci nekk-nekk gi sell gi du borom bi subhaanahu wa kon moom dafa am wàll googu wa wajhun ba pare mu am wal ilal asmaa yi bu jëm ci tur yi wa sifaat ak melo kon da gis ne martabatul uluhiyya kon kon loolu gisoon nañ ni moo ko wuteeg martabatul ahadiyya ndax martabatul ahadiyya wàll ci zaat rek wajhun ila zaat rek la am alors que martabatul uluhiyya dafa dajale li nga xam ne mooy nekk-nekk borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam li aju ci nekk-nekkam ba pare li aju ci tur yeeg meloom ba pare mu wëlbatiku aju tamit ci mbindeef li nga xamante ne moom mooy mbindeef yi kenn ku ci nekk li nga yelloo ci ay xaq maanaam ci ay feeñuwaayu borom subhaanahu wa ta'aala lépp tamit martabatul uluhiyya jox la mu am kon relationnel boobu nga xamante ne moo am diggante borom subhaanahu wa ta'aala nekk-nekkam ak boppam mu am diggante nekk-nekkam ak turam yeeg meloom yi ba pare mu am diggante borom subhaanahu wa ta'aala turam yeeg meloom yi ak nekk-nekkam ak mbindeef yi tamit seen diggante ci kaw loolu moom moo tax mart Allah mooy maanaam moom mooy tur bi gën a rëy moo tax Allah gën a màgg ci tur yi moo tax mu gën a màgg axad parce que ahad relation bi mu am ak Allah bi mu am ak euh, nekk-nekk bi mooy azzatul aliya mooy rek mooy maanaam moom moom feeñuwaayam ki diggante borom bi subhanahu wa ta'ala boppam rek la en tant que nekk-nekk kese ahadiya gi ci loolu rek la aju dëgg la ni moom baatin la ci mboolem yeneen maratib mais soo ko jëlee ci maanaam li gën a jago ahadiya gi moo gën a foor borom maanaam ahadiya gi du am jag du am feeñuwaay bu jëm ci mbindeef yi alors que uluhiyya gi am na feeñuwaay bu jëm ci mbindeef yi loolu nag moo tax ñun ñu ñuy wax loo laa ilaha illa allah te wax loo wuñ ñu laa ilaha illa ahad wax wax loo beneen turu yàlla allah lañ ñu wax loo ñu wax la ilaha illa allah maanaam turu la ilaha illa allah boobu da ngay gis kon màggaayam ba pare da ngay gis tamit allah ni mu amee doole lu tax kon yeneen bi sallallahu alayhi wax ci xadis yu wér yi nekk ci saxiix imam muslim mi ngi ci sunan tamit mu ne euh, laa taqumu saa wa ala wajhi al ardi man yaqulu allah allah allah allah maanaam allah euh, amul euh, adduna du tukki lu dul ne dina am ci kaw suuf koo xamante ne maanaam day day taxaw di wax allah allah di sikkar allah allah parce que zikkaru Allah boobu moo tax mu gën a fort ci mboolem zikkar yi moo tax mu gën a màgg yeneen zikkar yëpp moo tax mu ëpp doole xeetu zikkar yëpp mooy kuy wax Allah Allah parce que baat la boo xamante ne euh, te te lépp ci biir Allah la ne tur yàlla yeeg melo yëpp ci ci Allah la ne euh, mboolem maraatib yi dañoo dugg ci biir Allah ruuy yëgi da ci dafa dugg ci biir Allah donte ruuy yëgi mooy le fait moom mu nekk huwa maanaam moom borom subhaanahu wa moom mooy baatinu Allah naka noonu ahad tamit nekk baatinu Allah loolu moom moo tax ci qul huwa Allahu ahad huwa bi moo gën a foor Allah bi ñuy wax fii parce que moom mooy baatinam mais que bi ñuy wax fii maanaam ahad bi Allah bi moo ko ëmb donte euh, ahad yeegi moo gën a foor ci boo ko xoolee le fait que mu askanoo ci nekk-nekk borom subhaanahu wa mais ci nekk le fait que mu am euh, euh, lu gën a yaatu gën a englobant maanaam allah moom maanaam gën a matale allah moom muy gën a mat mu gën a fort ci buntu boobu voilà moo tax ngay gis mu wax wallahu allazi la ilaha illa huwa allah bi mais la ilaha illa huwa huwa bale allah bi moo gën a fort comme allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum boobu allah bi moo gën foor moo tax ayatul kursi yu boo ko seetloo ba fi jeexale maanaam mu nekk aaya bi gën mu aaya bi gën ndax dafa intégré martabatul uluhiyya ci ci anam yëpp ba fa ba na mu jeexe ak njaal benn sourate tamit alif lam allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum après mu ne nazzala alayka alkitaba nga xam ne fa ci lañ dajale lépp loolu yëpp nga xam ne moom la dajale moom la borom subhaanahu wa ta'ala wàcce ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci jëmmam maanaam ci nekk-nekk yenente bi sallallahu moo tax moom mu recevoir alquran boobu mais en tant que alkitab bu ci wàllu boobu moo tax Euh, xaqiqa yeneen bi sallallahu bu yéeme la moo tax mu naan nazala alayka ci yow maanaam daf wàcc ci kawam lépp li nga xam ne moo nekk kon ci alkitab téere bi mu dajale lépp voilà euh, mooy téere bi nga xam ne lépp ci nekk te xaqaaq yëpp réalité yëpp ñoo amul réalité bu ci nekk moom la wàcc ci jëm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci ci nekk nekkam voilà ba pare alquran mu wàcce ko ci xolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam en tant ni mu nekkee alquran moo tax nazzala bihi ruhul qudus ala la bi moom nga ne dafa lambaale lépp ci ci lépp lu mu dajale moo tax kitaabun anzalnahu ilayka et cetera yëpp da ngay wax ilayka mais alquran boo gisee daf ne ala albika ndax xool boobu le cœur maanaam alqalbul muhammadi le cœur muhammadien moom maanaam moom moo téye alquran parce que alquran moom mooy quintessence lépp li nga xam ne moom moo nekk ci téere bi quintessence lépp bi nga xamante ne moom moo dajale lépp mooy alquran moom ci xol bi lañ ko def ci xolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam la ko borom bi wàcce Eh, voilà kon alquran ah, moo kon nga gis alquran boobu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu eh, eh, voilà ni li nga xamante ne dafay dafa dafa dafa dajale xam-xam yëpp maanaam def ko tout en kon mooy baatinu kitaab bi téere bi ci boppam voilà le tout en un boobu mooy alquran bu explicité tàqaliko moom mooy alfurqaan voilà nga xam ne dafa tàqaliko léegi maanaam am ay détails ci biir ñu koy leeral loolu alfurqaan la loolu mooy ci côté yëpp yeneen bi sallallahu di leeral lépp par détail amul lu ci bàyyi dans les moindres détails ci zahir ak ci baatin loolu moom alfurqaan la tabaaraka alladhi nazzala alfurqaana ala abdi moom ci jaamam bii la jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu ñuy leeralal lépp tàqale ñu diggante lu baax ak lu bon li ci et lépp réalité yëpp yeneen bi sallallahu alayhi wasallam leeral na ko xam-xam yëpp di tukkee ci jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam bu fekkee comprendre nga lii ci martabatul uluhiyya maanaam kon di nga gis secret wu baatu laa ilaha illallah ni mu garaawee quoi baatu ilaha illa parce que ilaah mooy day junj uluhiyya gi uluhiyya gi lay wax amul ku rangoo martabatul uluhiyya ku dul allah te loolooy tax nga dugg ci l'islam te loolu ngay yeesalee sa sa ngëm yenente bi sallallahu alayhi ilaha illa allah yeesal leen ci waxu ci baatu di sikar laa ilaha illa allah ilaha illa kon nga gis ne ni nga xam ne noonu la ëmbee réalité yëpp et yàlla du nangu lu dul baatu laa ilaha illallah mais li muy garaaw garaaw du ko nangu lu dul ci nga nangu ci muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam maanaam munoo ko boo ko boolewul ak muhammadu rasulullah moom moom moom mooy li amul njariñ mooy li amul njariñ loolu moom moo tax zikkar yi même booy wax laa ilaha illallah laa ilaha illallah nombre ci mënti def lu mu bari bari bari fexeel ba jeexalee ko muhammadu rasulullah fexeel ba jeexale ko lu mu bon bon benn parce que benn bi day day doy ci Muhammadu Rasulullah sallallahu euh, kon bu ñu gisee martabatul uluhiyya kon loolu mooy gis nga loolu li leeral nañ ko noonu moo tax fahiya moom martabatul uluhiyya googu barzaxun barzax la digdigal la azimun bu mag bayna bahrayni bu nekk ci diggante ñaari géej maanaam dig digal la bu mag a mag mooy ism intermédiaire médiane mi jëm hein loo xam ne daf fi nekk en tant que luy équilibré ku nekk mu jox la ak xam lu nekk mu jox ko ayant droit bu ne mu jox ko ay droit am voilà lu war a aju ci zaat mu jox ko lu war a ci asma wa sifaat mu jox ko li aju ci mbindeef yi mu jox leen voilà voilà relation yi nu mu war a interconnecté ci lu ne par rapport ak lu mu def ko loolu yëpp Allah moo koy def ci Allah lay amee ci martabatul uluhiyya la moo tax mooy intermédiaire bu mag bu mag mag diggante ñaari kii fa wajhuha wàllam bi nga xam ne allazi ñeel na ko li zaat ñeel nekk-nekk borom subhaanahu wa ta'ala huwa loolu mutlaqan lu la lu ñu boyal la loolu moom comme que ci zaat bi la la aju moo tax ci buntu boobu turu Allah ci boppam mooy turu yàlla Allah ci boppam maanaam dafay cëttale zaat bi nekk nekk borom bi subhaanahu wa taala loolu moo tax léeg-léeg ngay gis yenn allah yi di gën a foor yenn huwa yi voilà moom laa tataqay laa la la laa tataqayyadu wala boog laa taqyida amul ak tënk fii ci moom ak amul ci ay biram ci buntu boobu ci wàllu boobu lépp nekk borom subhaanahu wa taala voilà amal wajh ndaal wàll nag allazi bi nga xam ne lil asmaa yi jëm ñeel na tur wa sifaat ak melo yi fa huwa loolu taqyidun ak tënku la bi kulli ismin ci bépp tur wa kulli sifatin ak bépp melo wa kullu arabin ak bépp bépp gaar-gaar gaar-gaar mooy phénomène voilà lépp loo xamante ne boroom subhaanahu nam na koo feeñal mu nekk ay feeñuwaayu turam yeeg meloom yi ndax dara amu fi lu dul feeñuwaayu turam yeeg meloom yi boroom subhaanahu wa ta'aala borom bi daf koy daf koy daf ko ci ci ci loolu la koy jaarale ci turam ak meloom ak gaar-gaar yi mooy phénomène yi feeñuwaay euh, kon ci loolu lay tënku mais euh, te mooy kon mindi fi euh, lépp lu aju ci loolu nag day tënku par exemple su dafay feeñee ci ar-Rahman bu mu ci ar-Rahim bu mu ci al-Malik wala al-Quddus as-Salaam al-Mu'min al-Muhaymin ba tur yàlla yi yëpp yi nga xamante ne bokk na ci téeméer yi ak yi ci bokkul yi ñu xam bi ak yi ñu bi et cetera yëpp euh, benn bu ci nekk wàll gi nga xamante ne moom moo concerné uluhiyya gi daf koy jox xaqam moo tax Allah daf koy jox xaqam. mais day day restreindre loolu day tënku ci wàllu boobu ci moo tax ci buntu boobu day day tënku voilà wa hadha lii nag huwa moom mooy mawqifu taxawaayu as-sawa ak kemmo mooy kon équilibré boobu équilibre bi ñu doon wax léegi nga xam ne day équilibré lépp loolu moom moo ci moo tax fa man koo xam ne araada namm na minal awliya ci wàllu yàlla yi ubura maanaam jàll al asma tur yi wa sifaat ak melo yi ila zaat jëm ci nekk-nekk ga xam nga waxoon nañ ne nit ki feeñ waayu boroom subhaanahu wa ta'aala eh, dafa am tajallil eh, zaat yi feeñ waayu nekk-nekk boroom subhaanahu wa ta'aala loolu la ko def sallallahu alayhi wa sallam donc soo ko soo jeex ci yenente bi sallallahu alayhi mu am tajallil asmaa wa mooy feeñ waaye tur yàlla yi ak melam borom subhaanahu wa ta'aala léegi nag képp koo xam ne ci wàllu yi daal gis na ni euh, dafa bëgg léegi euh, romb jaar maanaam mu nekk benn xeetu pont traversé quoi euh, une traversée bu mu def ci diggante ci tur yeeg melam yi léegi ba jàll nag léegi ci nekk nekk ci azat fala bu da mënta ñàkk la di ko ñeer minal muruuri ci mu romb. bi barzaxi sawa ci digdigalu kemmoo boobu muy boobu nga xam te ne dafa kemmoo day équilibré il faut mu jaar ci uluhiyya gi donc à travers lii day dellu si ci lenn rek mooy liñ doon wax léegi euh, mooy day dellu ci day rek li nga xamante ne lañ doon wax euh, ne Euh, euh, Allah maanaam uluhiyya gi mooy dëgg-dëgg li nga xamante ne moom moo ñu concerné ñun ñëpp te moo concerné lépp te mooy point central bi objectif central moo tax boroom subhaanahu wa ta'ala eh, comme ñun relation bi ñuy am ak moom moom en tant moom mooy al ilah maanaam ki yelloo ñu jaamu ko parce que martabatul uluhiyya gi mu amee donc ñun dañoo war incarné ci suñu ci moom li ñu tuddee al ubudiyya mooy ak jaam nekk ak jaam maanaam ku toroxlu ci kanamam nangul ko carrément sans ñu am lenn loo xamante ne ñi ngi naan ñi ngi ko ci xool di ko ci seet wala ñu ngi ko ciy jéema lu ñutu ak yu mel noonu dañ koy nangul parce que moom mooy Allah euh, te day dellu ci liñ doon wax ne liñ gisoon ne euh, itlaq maanaam mooy ak boyal boo bëggee jugee ci tënku dugg ci boyal mënta ñàkk ci nga tënku ci sharia parce que sharia boobu li ko régir yëpp mooy baatu la ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam donc liñ doon wax léegi nii ci allah boobu il faut que boo demee ba nga xam te ne ci aju maanaam da ngay attaché wu ci tur allah noonu ci le fait que nga nangul ko uluhiyya googu ba pare nga aj ci sa xol mais nga aj ci sa xel ak sa xalaat nga aj tamit sa jëmm ak say doxalin ci biir ci biti bu boobaa euh, ata fa nga koy jaare mooy ci Muhammad rasulullah sallallahu alayhi ci jeex gi ngay jeex ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam maanaam mooy ci sunna yenente bi sallallahu alayhi foofu rek mooy cheminement bi nga mën a jóge ci euh, martabatu bi nga xamante ne moom mooy al asma wa sifat tur yeeg melo yi ba pare daal di romb ko daal koy jéggi daal di dugg ci li nga xam ne moom mooy euh, euh, at-tajalli zatul mutlaqa mooy feeñuwaayu nekk-nekk borom subhaanahu wa ta'aala mooy nga dugg ci itlaq loolu foofu rek nga ko mën nga ko nga ko nga mën a jaar ci kaw loolu mu am benn mbir boo xam ne mat na leeral soobu waayu nitu yàlla yi xaqiqatan buñ ko jëlee mën def na koo tënkee ci ñaari xeetu soobuwaay dafa am ñi nga xamante ne soobu soobuwaay dafay jaar ci al asmaa'u wa sifaat turu buur yàlla subhaanahu wa taala ak meloom yi moo tax ñooñu soo leen gisee daa iman dañuy wër ay turu yàlla yu ñuy sikar daa dañuy wër ay turu yàlla yu ñuy xam daa iman dañuy wër ay tur yàlla yoo xamante ne maanaam ci cheminement boobu la ñuy ne tur yàlla bu ñu sikar après dem wuti ci beneen amee ñaar ñett sikaraat wut dem wëraat de dégg naa am na tuur yàlla bu lii dégg naa am na lii ñu nekk di wër tur yàlla yi parce que tur yàlla yi duñ jeex en réalité amuñu limite c'est une infinité dafa infini donc yow soo leen di wër di ci di bu ne nga wut ko dem jàpp benn dem secret la dégg na am na secret buy wax buy def li am na secret ci lii am na lii ak lii yow ba tey yaa ngi ci biir cheminement boobu maanaam as suluk boobu nga xam ne bil asmaa wa sifaat wax ci tur yeeg melo yi nga koy defee da ngay dekk donc ci taqyid boobu ci ci ci mbir moomu ci euh, parce que à travers fuyu daat yiy tukkee ci tur yi ak melo yooyu rek yow ci yooyu ngay ngay continuer di dem te comme duñu jeex donc yow lu dul jeex soo ko bëggee romb maanaam soo bëggee cheminer ci biir lu dul jeex maanaam mooy ce cheminement du jeex voilà da mel comme ximaaru raxaa boobu ximaaru raxaa <laughs> benn mbaam mbaam buñ jël yeew ko yeew ko ci benn poto un poto euh, guddi jot mu bëgg di daw mais comme que buum gi buum gu gudd la yoroon di daw nag ak buum gu gudd googu di daw léegi moom guddi gi comme dafa lëndëm léegi day daw mais en réalité ci benn cercle la day rek di wër bët set mu gis ne fa mu nekkoon fa ba tey maanaam jugewu fa maanaam ku ku kuy cheminer ci tur yeeg melo yi mën na bañ mel noonu carrément mais euh, ci buntu suubu ci yoonu yàlla du ci sori loolu day jóge ci benn maqaama dem ci beneen maqaam day jóge ci benn tur dem ci beneen tur day incarner benn tur yàlla jóge fa dem ci incarner beneen tur yàlla day mel nen maanaam et cetera day aj xolam ci benn tur yàlla jóge fa ajaat xolam ci beneen tur yàlla moom noonu lay def ce qui fait que dundam yëpp ci lool la koy ci loolu la koy jàll jaar ci loolu la koy def alors que ki nga xamante ne moom mooy cheminer bàyyi lu baax la bu xel la ma lay wax dafa am solo ki nga xamante ne moom mooy cheminer euh, ci euh, beneen cheminement bi moom mooy ci mooy ci nekk-nekk borom subhanahu wa loolu la tënk fii wax ji wax ji mu tënk ni ne ku bëgg ci wàllu romb tur yeeg melo yi dem ba ci nekk-nekk gi mënta maanaam mun fok day jaar ci eh, barzaxu sawa boobu mooy dig-digalu kéemoo googu mooy équilibre te moom mooy martabatul uluhiyya googu loolu laa nekk di la expliquer nii pour nga gën ko comprendre moo tax ma wax la seminement bi ni mu demee noonu gis nga seminement eh, boobu cheminement boobu nga xamante ne moom mooy nag léegi bi nga xamante ne moom ci zaat lay cheminer ci nekk-nekk boroom subhanahu lay cheminer kooku lenn la am pour mu def ko mooy ci jëm yenent bi la ko mën na def sallallahu te loolu nag ñaari mbir moo koy moo ko ëmb ñaari mbir moo ko ëmb mooy aju ci alquran bi maanaam aju ci alquran dans sa globalité cest dire que alquran bi nga xamante ne moom mooy bii ñu yor mu jëfe ay digalam digalam bàyyi ay tereem di bàyyi xel njàngat yi ci ne ak li nekk ci biir mu di ko bàyyi xel ak alquran bi nga xamante ne moom mooy ki doon dox ci kaw suuf sallallahu alayhi wasallam mu teg ci tànkam di xol lan mooy ay doxalinam ay waxam ay jëfam am njàngalem et cetera mu nekk ci leneen nag lu dul lii ku ko ci nara sonal moom na toppatoo loola mais moom ci lii lay ne euh, loolu bu ci nekkee beneen mbir bi nga xamante ne nag moom moo koy defe ngir cheminement bi mën a mat comme foog day war a jeex ci jëmu yenent bi sallallahu alayhi mooy di julli ci moom moo tax inna allaha wa malaa'ikatahu ñun ñëpp dañoo mobiliser wu yusalluuna ala nabi dañu julli ci yonent bi sallallahu wa sallam salaatu ala nabi à travers salaatul fatiha ci lay en tout cas ku dib taalibe Tijaan particulièrement ginnaaw eh, wird maanaam wala bokk laazim yi plutôt mooy askaaru laazima yi wird wazifa xadara yii ginnaaw ni mu leen respecté noonu na labal taawam ci alquran parce que mboolem secret yi ci nekk te mu leer ne kenn du leen folli mu leer ne duñu nekk mukk luy laaj mise à jour parce que affaire bi dafa xaw a weesu parce que parce que attention tur par exemple lépp loo xam te dafa aju ci chimia ak kimia Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu dafa ne mooy ay xeeti alchimie ay xeeti soppi ay mbir ay xeeti yi nga xam te ne yu extraordinaire yëpp tur yi yàlla boo dégg ñu naan day dox ci loolu xamal ni doxatul suñu jamono jeex na yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo joxe ndigal ci ñu yëkkati loolu leer na Cheikh Tidiane moo ko wax moo tax nga gis gars yu bari bari di koj kojal koj kojal pour am nangam pour def nangam pour ki nangam affaire yi të di taxaw di taggateem ne lu ne nag ñu gëm loola ko fu ne ñu taxaw fa gëm loola ne ñoom danoo am loo xamante ne moom mooy tax lu bëgg mu am lu nu kii nangam buñ joxoñee nangam loolu yëpp ay naxee mbaay la gis nga euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Tidiane bi nga xamante ne mooy imaamul walli yi te du wax luy deñ moom moo ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam moo yëkkati yooyu yëpp lépp lu ay ay ay ay soppeek ay kiiwa xeetu euh, euh, def maanaam di sikkar pour affaire yi kéemaane yeeg yooyu yëpp dañ na dañ na loolu bu dee bëgg ko tey foo ko gisatee buñ nee la lii loolu lay jariñ mën nga koo lem nga boo xam ko bu la neexee nga lakk ko parce que du la jariñ yow jamono jam daan jariñe weesu la jamono ji mu ji ngay mën a toog di communiquer ak keneen ku nekk feneen te jaaroo ci téléphone yi weesu na jamono yi nga xam ne gis nga euh, euh, euh, jamono ji ñu ne jamono yi maanaam dañoo wëlbatiwaat mbir yëpp ci cosaan nañ nañ nañ dañ dañ foog ne maanaam loolu lu am solo la voilà moo tax ngay gis ku def nangam dañ da ngay da am alal bu bari nga gis gars yi nag di jël maanaam di di di di di démarchage maanaam di def di di nga gis yu bare bare bare gars yi di ko def pour am alal la euh, léegi nag loolu attention dàqonte dàqontewul ak ñu ñu ñu ñu ñu ñuy sikar wala di ñe borom subhaanahu wa ta'aala ubbil la maanaam yombalal la am-am mais kantaar di sikar nii pour alal gi génn euh, di di kii ak yooyu noonu loolu moom jeex waaw am ne na na day sikkar après yikiti si jaadam gis fi koppar ay koppar non loolu jeex na amatul loolu loolu loolu amatul ak yeneen yu mel ne ñoom ñëpp du aju ci ci ci yooyu yëpp amatul yeneen mais Cheikh Tidiane moo ko wax radiyallahu anhu nee na loolu amatul <laughs> yent bi sallallahu alayhi wasallam yëkkati na ko d'ailleurs ku ko gis na ma ko wax waxuma naa nag ay nett bi dañ ma de na nekk lu leer lu mu teg ba tëb voilà loo xamante ne jugewul ci affaire jinne attention lu jugewul ci affaire jinne mais mu jugee rek ci affaire wilaaya dëgg dëgg dëgg wala affaire zikar turu yàlla rek rek rek bu raxul ay jinne loolu laay wax euh, kon léegi euh, kon nit ki bëgg pour dellu sa ki bëgg soobu ci yoonu yàlla te bëgg loolu ginnaaw bi mu ajoo ci alquran bii parce que alquran mooy zikar bi gën ci zikar temps bu mu am na ko def ci salaatu ala nabi rawati na ci salaatul fatihi na ko def ci salaatul fatihi na ci nekk na ci nekk na ci nekk bu mu wut leneen bu mu nekk ci leneen voilà léegi nag après yeneen tur yoo xamante ne xëy ay tur yàlla daf koy zikkar ngir jaamoo ko borom subhaanahu wa ta'ala mais bokkul ba tey ak ni dëgg dëgg dëgg dëgg li nga ne mooy cheminement bu mag maanaam il faut que mu daal maanaam même buy zikkar turu yàlla yi nii sax fokk nag na def ne temps libre bi moom na ko consacrer salaat fatiha ginnaaw bi mu ko consacrer alquran waaw ginnaaw bi mu wutee dogam ci alquran wirdam ci alquran na am wird na na na na na na temps libre yëpp ci julli ci yonent ndax loolu mooy li nga xam ne buur yàlla subhaanahu wa en tant que Allah ak li mu làmboo lépp xam nga waxoon nañ martaba uluhiyya beeg yooyu Allah ak li mu làmboo yëpp borom bi nee na inna li wér ba wóor mooy Allah ak li mu làmboo yëpp wa malaa'ikatuhu naka noonu mboolem malaakaali yusalluuna duñu deñ te musuñu deñ te duñu deñ di julli ci yonent bi ala nabi ci yonent bi sallallahu alayhi mooy valeur sûre loolu mooy mbir mi loolu moom mooy li nga xam ne mooy tax nga jeex ci allax yow tamit nga jeex ci martaba uluhiyya boobu noonu la ñuy rombee martabatu sa barzaxu sawa bii ñuy wax ni yooyu noonu lañ koy rombe voilà voilà kon